waaw léegi beneen wax bi muy wax bi nga xam ne moom la jëlee woon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu bi nga xaman ne nii moom euh, hadis la boo xamante ne à vrai dire ko jële ci ki nga xamante ne mooy Seydina al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma te naka noonu Imaamul Buxaari dégg mu naan euh, euh, Hammam Hammam kat daal dinay nettali. ak ab ibnu abdillah an abi hurayra te ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bil fitr te ne loolu ci la abu hurayra daal di woon euh, tegtaloo waaw te ku mel ni imaam ahmad soloo na riwaayu alhamdulillah alhamdulillah al imaam ibnu hibbaan comme ni ko imaam al hajar fi di al fath ci yoonu ma'mar mu jëlu sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne boobu parce que abu hurayra da wax Eh, mursal la hadis mursal la mooy du boo ko dégg directement ci Yonent bi saa saa ndax saxaaba mursalu saxaabi saxiix voilà mooy saxaaba ni moom la ko jëlee waaye tuddul saxaaba bi foofu lu dul bi nga xam ne ki la soxla nag leeral mu ne ah man déggeewu ma ko ci Yonent saa salaam diw moo ma ko nettali woon. moobu ci mu ne eh, qaala Seydina Abu Hurayra qaala sallallahu alayhi wa sallam idaa nuudiya lis-salaati ay salaatu subh wa ahadukum junub falaa yasum hiina idin mu ne Yonent bi saa saa nee na. waaw lii mooy tegtalu beneen wax bi mooy bi Seydina Abu Hurayra doon wax kene yonente bay saa saam nee na képp ko bu ñu noddee ngir julli muy julli ci suba ah fekk kenn ci yéen dafa amoon janaaba mooy bu ñu noddee mooy affaire ba xar na fajar gi xar na fala yasum zalika al kooku moom bu mu wor xëy na isin boobu bu mu ko wora ah, waaw kanta Abdallah doomi Abdallah ibn Umar ji ñenn ñi dañ na Ubaydillah ñeneen ñi ne Abdallah dañu wute ci moom Euh, imaamu Zuhri ci boppam moom dañu wute ci moom moom am na foo xam ne ne Abdallah ibn euh, Umar moo ma nettali moom mu ne qaala li Abu Hurayra kaana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muruna bil fitri idha asbaha ar-rajulu junuba mu ne yeneen tubaab saa saam dañ fa nekkoon doon ñu digal waaw ñu dox loolu bu nee dañu doon digal mooy saxaaba yi mais mbaa baa boobu Abu Hurayra déggu ko directement. comme niñ la ko leerale moom ci boppam wax ko ci ñu dox bu doon ne dañoo xëy amoon janaaba euh, imaam loolu imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi solo na ko na ko naan al imaam at-Tabaraani rahmatullahi ala al-jamii hmm? waaw ñu wute nag ci Abdallah ibn Ubaydillah ibn Abdallah ibn Umar wala Abdallah ibn Abdallah ibn Umar ainsi de suite léegi euh, wallahu taala alam léegi sauf que lii <laughs> euh, gis nañ ne loolu la léegi nag mu am ko gis nga Imaamul Buxaari da ne wal awwalu asnad mooy riwaayé bu ñoom Sayyidatu Aysa bi Ummu Salama bi moo gën a dëgër moom nga gis ne kon ci jëfalinam daa tarjeex ne non euh, non mooy euh, lële dafa nekk loo xam ne lii moo gën a dëgër moo gën a noot que ne yeneen saa sax loolu da ko doon dal muy euh, woor voilà alors que riwaayé bii ne képp koo xam ne. bu Seydou Abu Hurayra bi eh, loolu dab na la fekk yow fajar jot nga amoon janaaba sanguwoo bul woor bés boobu mu ne loolu bële moo ko gën a dëgër mooy dama mi day eh, tekkiwul ne bii dëgërul du tout waaye bële daal la nootal voilà waaw léegi loolu lu leer la voilà euh, kon. waaye te loolu mu wax mooy ahlan bien sûr yaay gis nga hadith yi nekk sahih yi yaay Ummu Salama yeeg yaay Sayyidatu Aisha ak yaay Ummu Salama radiyallahu anhuma ci yoon yu bëree bëri ba moo tax al imam Ibn Abdul Barr ne waay ma ne lii innahu sahha wa tawaatar non hadith bi non seulement dafa wér bu yaay ñoom Ummu Salama bi mooy taxul ñuy wax waaye mutawaatir la sax waaw léegi nag Seyna Abu Hurayra yu bari la ko loon ubbee waaye tamit daa nekk loo xam ne lu mu yëkkati la ba ci yeneen saa sam comme niñ ko gisee nii waaw waaye wax na moom à vrai dire euh, euh, euh, ci kan la ko jële muy ki nga xamante ne mooy Seydina al-Fadl ak Seydina Usaama ci yeneen riwaaya voilà waaw te mu ngi noonu quoi <laughs> waaw. sayna Abu Hurayra moo tax mu ne woon am na doon wax comme niñ ko waxoon sànq wa rabbi hadhil bayt ma ana qultu man adraka subha wa junub fala yasum muhammadun wa rabbil ka'bati qaala mu ne ah man du dumaa ko wax de ni képp ko fajar dab fekk da nga am janaaba doo woor bul woor bis boobu loolu muhammad waat naa ci borom kaaba gi moo ko wax voilà waaye loolu leer na ni de toute lool ci intermédiaire la ko dégge waaye déggewu ko dëggantaan ba comme ni mu ko waxe moom euh, Seydina Abu Hurayra am na nag benn riwaay bu imaam al-Hafiz bi tudd li wane ne loolu dëgërul waaw euh, euh, euh, kii <laughs> Ibn Abdul Bar dafa nettali jële ci dafa roog solo jële ci riwaay boo Ata ibn Mina mu jële seen Abu Hurayra mu ne Abu Hurayra dane radiyallahu anhu kuntu haddathtukum man asbaha junuban faqad aftar wa anna min kiis Abi Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu la dégg mu ne man maa leen doon wax ne képp koo xamante ne dafa xëy am janaaba kooku dog na mu ne loolu nag ci xala ci ci xalaatu Abu Hurayra ci boppam kese xalaatam la ko jële imaamul Haafiz Ibn Hajar mu ne falaa yasihhu zaalika an Abi lii daa wérul ci Seydina Abu Hurayra lii moom wérul ne lool ci riwaayu Umar ibn Qays la wa huwa matruuk waaw Umar ibn Qays moo ko nettal ne ko ay waxam jara dàq li a ca Seydina Abu Hurayra mooy lii da doon wax ne loolu yonent bay saa saa ma ko waat naa ci borom Kaaba gi man waxuma ah. lu tax mu jara wax parce que ñi ko jële dafa dëgër al-Fadl ibn Abbas ak Seydina Usaama radiyallahu ma yonent saa sa wax ko de waaye li am ba def ma nettali de Ibn Abbas radiyallahu anhuma kon loolu mooy li dëgër si loolu da doon wax ne lii ci yonent bay saa saa la jóge voilà parce ko nettali waaye loolu lu ama am solo la waaw kon mu ngi noonee quoi waaw moo tax moom ci boppam dafa dellu ci loolu jàpp ne kon moo tax mu ne ñoom ñaar dañoo gën a xam bu dee ñoo la wax lii waaw mu ne ñoo gën a xam Sayyidatu Aisha yaay mu Salama kon moom mu jàpp ne lii dafa nasaxal lale voilà kon nag loolu lu ama am solo la quoi léegi nag. sauf que waxu Seydina Abu Hurayra bii même bu dee moom lañ noot te moom ci boppam génnoon ni ci dafa des ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ko doon wax ci lenn ci taabi'i yi comme ni imaam at-Tirmidhi daal di nettali après nag euh, le am ñu ne après nag loolu dafa dafa tëb quoi dafa yëkkati ku parce que après kenn waxatu ko bu ko defee nag ijmaa bi daal di sax. lu wuteeg loolu lool imaamu Nawawi loolu la wax ne mbir mi euh, Abu Hurayra moo ko ak lenn ci taabi'i yi te moom Abu Hurayra ci dundam génn na ci mais yenn ci taabi'i yi amaana ñoom i tamit yëgul ñu ne Abu Hurayra génnaan na ci wax jooju ñu koy wax après nag loolu jeex wax jooju kenn waxatu ko waaw voilà al imam ibn daqiq al aid imam al hafiz hajar mu ne moo moom imam ibn daqiq al aid mu ne saara zalika ijma'an aw kal ijma'i waaw mu ne lii nag mujj nag le fait que ñëpp xam nañ ne léegi képp ku fi woor euh, ku ku am janaaba sangu woo ba ba fajar jot loolu da ngay woor voilà loolu yàqu dara ci sa koor amul benn conséquence ci koor bi voilà mu ne loolu la nekk na mujj na nekk loo xam ne consensus communautaire wala boog mu jege ko waaw waaw mu ne waaye nag imaam ibnu daqiq al-Iid ñi nga xam ne ñoo jàpp waxu Seydina Abu Hurayra ba léegi am na ci ñoom man farraqa bayna man ta'ammada al janaaba wa bayna man ihtal ñoom ñu daal def différence entre ki nga xam ne moo tay am janaaba mooy ki nga xam ne dafa sëy kooku boo xam ne bu am ci soxna wala soxna am ko ci moom wala moo lii soxna fekk waajee ci ma ah. voilà ak ki xam ne dafa gént que ne loolu am na différence mais Seydina Abu Hurayra wax naa defu ci woon benn différence laa wax defu ci woon ñenn ñi lañ ne non affaire bi mooy bu dee ki nga xam ne mooy dafa gént kooku manu ci dara parce que dépendre ci moom kooku garaawul bu yeewoo moom man naa woor waaye ki nga xam ne dafa sëy ba pare sanguwul mu nekk tëddaat ba fa yar gi fekk ko fa ta sanguwul kooku la ñuy wax waaye loolu daa dëgëru waaw loolu dëgërul waaw moo tax imaam al ne man qultu walam yasih anhu ma ne lii dara la dëgërul ci na Abu Hurayra faqad axraja dhalika Ibn al-Munzir waaw <laughs> waaw ndax wax boobu ne dañoo tàqali nee na Seydina Abdurrazzaq moo ko nettali jële ko ci Ibn Uyayna an Hisaam ibn Urwa mu jëla ko Hisaam ibn Urwa an abi mu jaala ko jaayam di Urwa mu ne naka noonu la ko imaam Ibnul Munzir nettalee ci Taawus tamit waaw léegi mu ne imaam Ibn nekk benn la ci waxu Seydina Abu Hurayra def différence entre ki nga xam ne moom moo tay gént ak moo mooy dafa gént tayu ko ak ki nga xam ne moom moo sëy ci boppam moo ko tay waaye da tëdd waaw Euh, euh, sanguwul ba fajar gi fekk ko fi fekk daa war a woor kooku imaam al-Hafiz na xajar mu ne walam yasih lii imaam Ibn Battal nettali Abu Hurayra loolu dara la wérul waaw ndax loolu imaam Ibnul Munzir moo ko soloo ci tari ci yoonu min tariqi Abil Muhzim wa huwa da'if an Abi Hurayra Abul Muhzim moo ko jël moo ko nettali Abul ko ci Seydina Abu Hurayra moo tax mu ne ko wérul waaw mu ne am na ci ñi jàpp waxu Seydina Abu Hurayra ba léegi ne nu tim ma saw moom daarikal yow mu mooy day watal du du bañ woor de waaye day matal bés boobu na ko woor continuer woor waaye nag wa yokk wa yokk bii après na ko fay beneen jour mu doon imaam Ibnul Munzir moo ko nettali jële ko ci al-Hasan al ak Salim ibn Abdullah ibn Umar parce que Salim nee na man man waaw waaw ah kii non imaam al-Hafiz dina ñëw dina ñëw ci li Salim wax mu ne qultu wa akhraja mu ne soloona Abdurrahman Abdurrazzaq wa an ibn Jurayj annahu sa'ala Ata an dhalik fa qala ukhtulifa ikhtalafa Abu Hurayra wa Aisha fa ara an yutimma sawmahu wa yaqdi mooy Ata mooy li ñu la doon wax lii lépp mooy wax yi ñu la waxoon ne lenn ci taabi'i yi dañu mujj di wax waxu Seydina Abu Hurayra yi ko continuer te ñoom yëgul woon ne sax Seydina Abu Hurayra yi génnaan na ci bokk na ci Ata mi Abdurrazzaq solo rahimahullah jële ci ibnu Jurayj ji mu ne man damaa man ibnu Jurayj ji maa laaj ata ci loolu mu ne ata ne ibnu Abbaas bu mag boobu ne ah Abu Hurayra daal ak sayyidatu Aysa wuute nañu mooy sayyidatu Aysa da doon wax ne yeneen saa salaam bon loolu euh, da ko doon dal muy woor sayyidatu ah, Abu Hurayra ñenn yeneen saa salaam nee na koo xam ne loolu dal na la bul woor mu ne kon loolu la naan wuute na mu ne man nag ata li ma gis mooy na continuer wooram après mu fay voilà mooy te moom yëgul ko lii manul la nekk ne yëgoon ne ne Abu Hurayra ci boppam génnoon na ci wax jooju voilà léegi imaam al-Hafiz wax ne wax jooju même boo nee ijmaa la am na ñu ko doon ñu ko topp di wax de <laughs> waaw même bu nee la jeexoon na wax ji jeex na ci taa Abu Hurayra radiyallahu anhu moom génnoon na ci ak taabee yi nga xam ne yëguñ woon ne génn na ci topp ko ci wax jooju finalement dafa jeexoon waaye mu ne ah bi wa naqala ba'du al-muta'akhkhirin 'an al-Hasan ibn ijab al qada aidan que ne ah ñi mujj nag am nañu nettali jëli ci alxasan ibn Salih mooy di wane ne wax jooj mu ngi doon wéy ba léegi de wuuteeg kon day wuuteeg bi daa far am eh, imaam nu daqiq lay moo tax mu jël précaution ne taxaw na mu mujj nekk ijmaa walla lu niroog ijmaa <laughs> ngir wax yii mu ne kat al-Hasan ibn Salih ibn Hayy moom dane eh, eh, dafa waral ne waajooju day fay bés boobu waaw mu ne kanta imaamu Taxaawi moom dafa solo jële ci al-Hasan ibn Salih mii ne loolu non da koo da istihbaabu mu ne kanta imaam Abdul Bar moom mu mu mu toxal jële ci moom mooy al-Hasan ibn Salih ak Ibrahim an-Naxa'i ijaabu al-qadaa'i fi al-fard wal ijzaa fi at-tatawwu' ñoom ñu la par exemple wala loo xam ne farata gu Ramadan bu mu doon fay kooku noonu. day war mu fay bés boobu parce que moo yeewu waroon a sangu set sanguwul woon ba fajar gi xar fekk sanguwul waaye ñu ne wal ijza fi bu dee nag wooru naafila loolu grawul mën naa ko mën naa continuer du fay dara waaw kon loolu mbir mii la quoi <laughs> waaw kon léegi imaam al-Hafiz di wax ne tanta wa naqala al-Mawardi al imaam al Maawardi ash-Shaafi'i rahimahullah nee na anna haadha al ixtilaaf kenn wuute bii nii kullahu yii yëpp innamaa huwa fii haqqil junub ci àqu ki nga xam ne daa am janaaba la wa ammal muhtalim tanta ci gént fa ajma'u ala annahu yujzi kenn loolu dina ko doy waaye lii laa la doon wax wax ji ne la déedéet parce que Seydina Abu Hurayra dafa loon différence entre ki nga xam ne dafa gént ak ki nga xam ne dafa sëy ah. waaw waaw moo lii mu ne fa ajma'u mu ne wa haadha an-naqdu mu'taridun bimaa rawaahu an-Nasaa'i waaw mu ne nettali bii mu ne loolu ijmaa la moom al-Mawardi lii am na lu koy gaaral lu koy opposé luy lu wane ne ah déet waaw am na la may wax wuuteeg lii de te loolu li koy wane mooy li imaamu Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahimahullah daal di solo bi isnaadin sahih ci jàllale bu wér an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Umar radiyallahu anhu ihtalama laylan fi Ramadan fastayqaza qabla an yattali'a al-fajr thumma naama qabla an yaghtasil falam yastayqiz hatta asbaha qaala fastaftaytu Aba Hurayra fa qaala <laughs> waaw parce que Ubaydillah moo tax ñenn ñi woon nettali bële naan est euh, Ibnu Abdillah Ibnu Omar bi Ubaydillah mii la Ibnu Abdillah Ibnu Omar radiyallahu anhuma nee man damaa gént benn guddi ci Ramadan mooy dafa gént di sëy man yu génn loolu lañuy wax <laughs> nee na bi ma yeewoo ma yeewu laata fajar gi di xar waaye ma nelawaat ma tuddar départ ay laata may dama nelawaat te sangooguma ma tëddaat rek départ nee na yeewu ba ni nga xam ne fajar ci lay jot nee na bi ma jógee ma daal di dem laaji futiya daal di laaj Abu Hurayra ci loolee mu ubbee ma lan laay war a def nee na mu mun a ma dogal voilà <laughs> kon kii est-ce que def na différence entre ku gént kii gént mu ne ko dogal kon deful loolu manoon ne ijma la loolu <laughs> waaw parce que Abu Hurayra ci bopp wax daal deful woon différence yooyu moom daal boo amee janaaba moom da ngaa gént wala fi fa sangoo fajar fekk la yow moom de toute façon voilà kon loolu hmm? eh, eh, eh, kon nag loolu la quoi waaw te nee imaam al dolli ci leneen ne non seulement Ubaydillah lii mu ne Seydina Abu ko mu ne am na ci beneen yoon boo xam ne moom an-Nasa'i indi ko rahimahullah <laughs> imaam al-Hafiz moo mën a liggéente masala quoi nee beneen yoon boo xamante ni imaam an-Nasa'i da ko indi dane ci yoonu Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban mu ne moom dégg na Abu Hurayra waaw kon lii leer na ni mu ne Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban mu ne man maa dégg Abu Hurayra radiyallahu anhu ne képp koo xam ne fajar dab na la nga amoon nga waroon a sangu set sangu woo nga amoon janaaba sangu woo kooku ba fajar gi jot fekk la sangoo kooku doo woor waaw kon deful benn différence kon ne ak ijmaa boobu loolu boroom xam-xam yi amul masul am ijmaa ci lool de waaw <laughs> waaw kon nag euh, euh, euh, loolu lu am solo la léegi sauf que ñenn ñi mooy li la ne la loolu daa nekk loo xam ne jagleet yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam moo tax voilà non c'est que boo gisee loolu yonent sallallahu alayhi wa sallam en fait jagleem la le fait que moom loolu Sayyidatu Aisha ya Ummu Salama wax mais loolu dëgërul parce que imam Muslim rahmatullah alayhi soroona këni euh, euh, euh, yonent bi alayhi salaatu salaam Sayyiduna Aysa moo ko mooy xadiis yi ñu doon gis ak imaamu Nasaa'i ak Ibnu Xuzayma te bu ma ju imaam Maalik tam indi na loolu imaamu Maalik soloo ko këni Sayyiduna Aysa ne dafa am benn waay bu ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ko laaj nee na man maa ngi déglu ci ginnaaw bunt bi waaw mooy sama bunt ne yonent saa salaam a ngi fee daa mel ni lool ci jàkka ji la doon nekk léegi Sayyidatu Aysa di dégg waa ji di laaj Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waa ji ne yow ya Rasulullah yow ndaw la salaam man de tudd ko salaam waaw imaamu Maalik solo na ko ba imaam al-Baaji di ko firi naan waa ji dinañ wax ba pare après ñu wax la li imaamul Baaji wax Abul Waliid al-Baaji borom al-Muntaqa waaye loolu danga ko normal fàtte al-Baaji si liir naa ko muy wax loolu. voilà imaamu Maalik muy sara hadis boobu moom al imaam al-Baaji Abul Waliid rahimahullah léegi waa ji dara ñëw ne yeneen saa salaam ah yeneen saa salaam man def julli fajar damay dab suba fekk man dama am janaaba waaw yeneen saa salaam damay wor wala déet yeneen saa salaam ne ko man nii julli fajar damay dab fekk ma am janaaba te damay wor waa ne ko lasta misluna <laughs> ne ko yow yeneen saa salaam meloo ni ñun ya rasulallah qad ghafara allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ne ko ndax bi daal di lay jéggal li jiitu ci ak li mujj nee na yonent bi salaam daal di mer fa ghadiba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent salaam daal di mer ba pare mu ne wallahi inni la arju an akuna akhshaakum lillah wa a'lamukum bima attaqi waaw mu ne maa ngi wàcc yàlla maa ngi am njort am yaakaar loolu yor na boobu maa leen gën ragal yàlla maa leen gën a xam yàlla ginnee leen xam ci lan laa koy moytoog lu manul moytoo def voilà waaw parce que li tax waa ji laaj bu doon ne loolu jagleem la yonent bi saa saam du ko waa ji daa laaj ndax dama koy def mu ne ko man nii dama koy def loo kay mooy li kon te suñu borom dañ ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mais li loolu la koy junju nekk na ci ndawal yàlla léegi sallallahu alayhi wasallam royukaay bi mat bi bu baax bi kon mooy man dama koy def. yow lii nga wax ne da koy def ndax da ngay woor man dama koy def ba pare woor kon mooy defal ni man te loolu la waa ji nag mais ah mooy comme yàlla daal mooy daganal yonentam lu ko neex amaana loolu da koo daganal moom mu bàyyi ñu ñun du loolu wala boog loolu amaamal baaji walla imaamul yi ne wala boog waa ji mu jublu ci keneen ah yeneen saa salaam loolu moom jéggal nañ koy bàkkaaral lu jiitoog lu mujj kon bu defee yii lool du ko wàññi dara garaawul quoi yonent bi ne lool amaana lool tamit yonent bi alayhi salaam looloo tax mu mer waaye amaana mbir mi lenn rek la mooy le fait que gaawewul li tax mooy daa war a xam ne na saa mais fontu ko lii lu dul ngir wan ko mbir mi mooy man nga koo def bu ko manul war a def te mbir mi du jagleem konoon te kon du tontu ndax waa ji loolu la ko laaj mu ne ko man mii dama koy def ba pare woor kon kay mooy yow defal mooy loolu daal la wooral da ngay woor. waaye loolu nag looloo mer loo yoneen saa sallam le fait que waa ji naan voilà te euh, yow yoneen saa sallam meloo ni ñun bien sûr que melul ni ñun waaye mooy ci lii acte bi pour ñëpp la sinon yoneen saa sallam doon doon istidlaale moom ne lii dama koy def kon loolu doy na waaw loolu war na koo doy waa naan ko non c'est que yoneen saa sallam meloo ni ñun euh, euh, Euh, te daal day niru gaa yi ñëwoon di laaj yeneen saa salaam nan lay dundee soxnaan yi ñu wax ko ñu mel ni dañ koo xeeb kenn ki ne man dootuma julleeti guddi kenn ne ma ah, man moom damay woor ba faw kenn ne man damay fase soxna yi daal di leen tegi ne parke leen du ma jotee ñoom dara amatuwaat yi dara may seq ñoom yeneen saa salaam ba ba mi mel lu mel nii la waxoon ne man maa leen gën a xam yàlla te maa leen ko gën a ragal waaw kon mooy ah lii la. man raxiba am sunnati fa laysa minni ku xemmem wëlli sama sunna jënd koog leneen bokkoo ci man comme lii la mooy lii lii da wax ngir wan loolu kon mënoo ne lii jagleel yonent bi alayhi salaam hmm? waaw kon mbir mi euh, euh, loolu la ko quoi léegi imaam al wax leen mu ne imaam Ibn Xuzayma Abu euh, Ibn Isaaq ibn Xuzayma Muhammad ibn Isaaq ibn Xuzayma rahimahullah imaamul a'imma rahimahullah nee na am na yenn boroom xam-xam yoo xam ne dañ naan Abu Hurayra di def laf loo ne Abu Hurayra daa def def la ci xadiis bi mu ne loolu juumte la waaw dara la Abu Hurayra def def law <laughs> xanaa déggoo li wax ne moom ki ko nettali te loolu wax nañ ko waxati ko quoi voilà voilà te loolu li ko waraloon mooy wax nañ la lan la mooy imaam al-Fadl ibn Abbas sayna Usaama radiyallahu anhu dañu ko dégg ci yeneen la salaam mais yeneen saa loolu li muy wax mooy mooy mooy koor ca ba koor di njëkk di teel am di doon door am dañu waxoon la ko ne boo xasee nelaw heure dog guddi gi boo xasee nelaw ba dog dootoo lekkaat te dootul sëyaat ba ni ko borom bi di yëkkatee loolu jamono jooju leneen saa salaam waxoon lool moo ne imaam ma teg xadiisu ñoom imaamu Maalik bi imaamu euh, Muslim bi ñu mujj wax waa ji ñëw naan yeneen saa salaam ah man de damay xëy am janaaba waaw yeneen saa salaam fajar man damay woor wala déet mu ne ko man nii loolu damay dal te damay woor <laughs> waaw fajar damay daf fekk ba am janaaba ba pare ma ma ma waaw xadiis lan la waa wax mu ne yow meloo ni ñun qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara loolu du suuratul Fath te suuratul Fath bien après la la la la la la la ci koor deuxième année bi lañ ko lañ commencé lañ ko farataal alors que suuratul Fath mooy ca Hudaybiya la woon. inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kon nga gis kon gis nga distance boobu. kene kon mooy al fadl ibn Abbas ak ñooñu doon wax Seydina Abu Hurayra léegi mooy ñëw bañ déggee mbir mooy ba koor ngay tamaat tàmbali alors que jii waaye yi biñ ñëwee laaj gis nga li mu teg tegtaloo di wane ne aaya boobu fekkoon na mu wàcc waaw fekkoon na aaya boobu li wàcc kon affaire bi lii la mooy lépp lii la quoi <laughs> waaw alors que saar boobu suuratul Fath Hudaybiya la ci sixième année bi ci la génn ci la wàcc alors ko koor gi mu commencé ci ñaareelu année bi kon loolu moo tax nasax affaire bi lenn la mooy euh, euh, loolu amoon na àtte la woon dëgg la li aw Seydina Abu Hurayra doon wax te jële ko ci ñaari sang yooyu al-Fadl ibn Abbas ak Usaama radiyallahu anhum euh, waaye boroom bi nga xam ne mooy yeesal ci diineen ji di ci teg àtte bu ko neex di ko teeg ci moo ko teggi ci jëfu ak lan nañu yonent bi alayhi salaam non seulement lu mu jëfale ba ay soxnaam di ko waaye lan la wax waa ji Sayyidatu na man maa toog waa ji di ko laaj ma nekk ci ginnaaw bunt bi di dégg waaw yonent bàyyi saa saam ne ko man lool ba may dal fajar jot ba pare ma woor waa ji di wax yonent saa saam ne kon loolu day wan ne mbir mi lii la mooy nasax lii dëgër kon ci masalaam nit bu dee ne janaaba da ko moo xam loolu am na choix bañ a bu ko neexee ah waaw amul obligé eh, eh, eh, guddi gi soxna si nañ jóg sëy nañ ba pare <laughs> nit ko wax lool nañ dem sangu balaa yi fajar ba di ñu tudd fii nelaw yi neex ñu continuer fajar kii du ñu mën a war non loolu weesu na loolu amatul waaw parce tamit li koy gën a wane mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam imaam nu daqiq al-Iid mu ngi koy wax di ko leeral muy lu am solo mu ne ndax borom bi bu ne uhilla lakum laylatu laylatu siyaami ar-rafathu ila nisaa'ikum mu ne loolu day wane ne dagal nañ leen nan leen guddi koor gi ngeen di jonjoo ak seen soxna yi di sëyeek ñoom mu ne loolu day wane ne kon dañ koo daganal guddi gi te loolu dañoo daganal loolu léegi nag kon mooy nit ki mën nay sëy di sëy ba ni fajar gi ca frontière fajar gi di xar te loolu mooy bu dee foofu la waa ji yem moo tax imaamu Shaafi yaa ngi fàtt la ko ba ñuy wax <laughs> ma bañ sa mu ne bu fekkee nit ki dugal pëyam ci biir pëy sax Euh, soxnaam mu fekk mu génn ko jamono yi fajar gi xar kooku kooram baax na voilà te loolu bu dee loolu xam na mooy kañ lay sangu kañ lay sangu mooy après buñ noon dem pare voilà te loolu day wane ne kooku kon bi mu xëyee bi fajar gi di xar de toute façon mu ngi woon ak janaaba bi te sangoogu lool te loolu lan lay yàq kooram du ko yàq te loolu mooy comme alxaid waaw yeneen masala yoo xam ne ciy duggaale mooy ki nga xam ne daa gis mbërëg bu dee ay mbërëgam dafa dagg waaw ci guddi gi lii lañ lay wax moo li gën a dëgër sinon am na yenn wax yoo xamante ne même ci mazhabul maliki rahmatullah alayhi yoo xam ne dëgërul voilà mais li gën a siiw lañ lay wax ci waxu boroom xam-xam yi ki nga xam ne dafa am mbërëg ndaw si am mbërëg mbërëg yi dagg ci guddi gi moom bu xëyee weeru koor lañ nekk mu xëy sangoogu lool lool du ci dara waaw taxaara gi la la moo am solo mooy laab gi après day sangu kese mais day woor kenn du ne ko ah déet yow sangoogoo woon avant déedéet loolu ci dara waaw loolu euh, euh, euh, du ci du ci dara waaw kon nag mu ngi noonee quoi wallahu taala alam waaw kon mu ngi noonu waaw am na nag ci yenn boroom xam-xam yu ne dañuy dajale ñaari xadiis yu ñu koy dajale mooy hadith sayna Abu Hurayra amru la mooy ah, da da digle digle yan saasam foofu que ku mais sauf que loolu problème la yow doo woor yan saasam ne doo woor ku ku ku ku am janaaba fajar fekk la si sax doo doo woor loolu la doon wax bu njëkk nga ne loolu man nga koy dajaleeg lii naan loolu amru irshad amru irshad dina yàq ko <laughs> ndax moo tax moom euh, que ne day wane ne en tout cas mu sangu avant fajar moo gën waaye bu dee ne. sangu naa après dina dox waaye loolu dara du la dëgërul hein hmm? eh? loolu dëgërul waaw te loolu lenn ci Shafi'i yi ñoo ko comme ni ko imaam An-Nawawi nettalee imaam al di ko wax waaw ndax loolu daa mën a nekk parce que loolu yow kii de yàqu koor gi waaw nan nga mën a waxe lool alors que day digli Abu Sayyid Abu Hurayra ne bul woor nit ñi ñëw di laaj waaw ban bu nay sangu ma damaa amoon jaraa sangu ba fajar bul woor loolu amul sa dina nekk lool tere nit ki woor loolu man nañoo ne loolu waaye yow ma ne loolu lay sa <laughs> loolu moom dëggalul diitu waa imam alxaafis dëggoo fëlan quoi te loolu moom lenn ci imam An-Nawawi di nettali lenn ci Shafi'i yi seen mbokk yi ñoom loolu dara la dëggarul waaw waaw kon loolu la quoi wallahu taala alam en tout cas lii mooy li nga xamante ne mooy li dëgër ci euh, masala bi wallahu taala alam kon mooy képp koo xam ne loolu dal na la loolu yàqul la dara waaw parce que yow euh, la la nga xam ne mooy dog koor ba nga koy def yaa ngi woon ci waxtu yi ko war a defee mooy guddi sëy ba ak loolu yow hatta borom xam-xam yi euh, euh, ki nga xam ne dafa nekk naxaaru Ramadan mu mu nelaw gént gént doon sëy ban yu génn kooku yàqu kooram yàquwul waaw <laughs> kooku ma ne kooram yàquwul borom xam-xam yi ne kooku yaa kooram yàquwul. léegi nan ngay yàq koo xam ne moom kii kii kii bëccëg la kii ba journée bi nga xam ne lañ tere séyeg yooyu yëpp ak lekk ak naan moom ci la nelaw sukk daa nelaw gént kooku kooram yàqu léegi nan ngay yàq ki nga xamante ne nii moom ba mu ko defee ci guddi ga la loolu mooy mën nañ ne dëgg la loolu amoon na mais loolu amatul waaw kon wallahu taala alam hmm? waaye hadis bi am na yeneen i njàngat kon masala boobu leer na way i imaamu an na fii masaa'ila yii yenn ci ay masala ci wàllu koor kon loolu leer na imaam al-Hafiz rahimahullah mu ne am na ci xadiis bi yeneeni njàngat ay njariñ yoo xamante ne yu wutee yu yu jàll duxulul ulama al umara wa muzakaratuhum iyyahum bil ilm mooy boroom xam-xam ci njiit yi di fàttalewante di eh, ci xam-xam ak di waxtaane wàllu xam-xam voilà Abdurrahman ak baay ak doom ji ndax doom ji da mujj nekk ci fuqaha sab'a yi juróom ñaari boroom xam-xamu fiqh yi gën a màgg di Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham radiyallahu anhu ci la mujj bokk te baayam nii boroom xam-xam bu rëy la léegoo rahibu Quraysh sañ ko doon wax te noonu mu nekk woon jaamukatu yàlla doon la feese woon ak xam-xam voilà te saxaaba la gis na yonent bi alayhi salaam dugg ci marwaan monsieur le gouverneur di waxtaan ak moom ci wàllu xam-xam ñu gis tamit loolu di gis euh, euh, ngëneelu Marwan boobu voilà bi mu nee gouverneur nga xam ne loolu da ko ñor affaire xam-xam mooy bi moo tax bi mu euh, kii yooyu mu ne maa ngi war ne di nga dem ci yaay nga ak Ummu Salama nga laaj leen moo tegtal Abdurrahman ci ñu muy dem taw tout n'importe qui ñi nga xam ne ñoo gën a xam xaalu xaalu yonent sallallahu alayhi wasallam ñu jàng ci ne nit ki tamit booy orienté nit wala di ko wax bu dem laaji masala sàngam na nga ko laaj dem mu laaj ko ñi nga xamante ne surtout loo xam ne brahma boroom xam-xam yu ci wute wala boo nga gis ne boroom xam-xam bi wax na loo xam ne jaaxal na la yow waroo ñëw di yem ci noonu kese boo gisee koo xam ne xam nga ne war na cee am lu gën a leer loo xam ne moo lay leeral ci sa lënt-lënt bii bu dee ne loolu mu wax da koy conforté ne waaw noonu la même bu dee jaaxal wala boog mu wane ne ah loolu amaana lu ñu na saxal la nga man koo xam waaw loolu lu ñuy jànge la ci masala bi que tamit le bu dugg ci gouverneur yi ak njiit yi loolu dafa xaram xaram déet ku la ko wax waaw loolu xadiis yi tere yooyu yëpp ak asar yi tere yooyu mooy ki nga xamante ne bu fa demee day toog ci xam-xam bi di doxe bànneexu buur ba loolu la ñu tere waaye ñoom imaamu Zuhri yi ñoom Abu Abdurrahman ibn al-Harith ak borom xam-xam yeneen ñoom Urwa waaw rabiola keroog bi ñuy nettali yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne day julli fajar jigéen ñi dañuy julli yonent bi alayhi salaam fajar après ñu génn daal di dem ah muuroo seen yére yi deesu leen xàmmee ndax shiddatul ghalas ah taraayu lëndëm gi loolu ci ah, gouverneur monsieur le gouverneur lañ ko doon Abdal ah, kii di Omar ibn Abdul Aziz fekk taay moom moo ne woon gouverneur u Médine mooy loolu daa nekk lu baax te loolu mooy li jaadu mais bu dee dañ ne ñi jiite te amuñu xam-xam. te ñi jiite woon dañoo dañoo amoon xam xam a ah. léegi imagine fi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam du tout ñu ne nag boroom xam-xam yéen bu leen fa dem foofu dafa saltee foofu boo fa demee dañ lay corrompre déet daa fekk sax ragal yàlla des waaw mais ndem di laaya biir ki nga xam ne mooy gouverneur wala président bu mel noonu moo gën ngeen toog fee bàyyi ko di seetaan gaa yu sàggan yeeg caaxaankat yi rek wër ko muy toj dëkk bi même yow waaw nga def ko li wajhillahi tabaaraka wa te la lay wax ne tamit jamono yooyu xam-xama leen yoroon biir palais yi mu këru gouverneur buñ fa ne woon yii lañ doon waxtaane xam-xamu yonent bi saa salaam te amul xam-xam dañ ciy jàng xam-xam bu terre à naan nooy ay sangu set yi après bi waaye yooyu yooyu bu ko ñenn ñi ñàkk bopp ñu xamul dara ñu di wax jàpp ne ñoom li lii xam-xam mooy wax politique international <laughs> jàpp na li tax l'islam bi tardé mooy ñàkk toppatoo yooyu wala iyaadu billah doo leen bàyyi kàcc loolu lañ nekk di di sonn looloo ñu tardeel ba pare daal di suufeel njàngaleem yonent bi alayhi salaam képp koo xamante ne sunna yonent bi alayhi salaam da nga koo doyadal sa waay demal toog waaw nahnu ummatun ñun dañu nekk la Sayyidina Umar doon wax radiyallahu anhu moo fi masa ne xeet la ñoo xam ne azana allahu bi islam borom bi dañoo yëkkati teddal ñu yëkkati ñu ci kaw ñeneen ñi jaara ko ci l'islam bi waaw mahma talabna al izzata fi ghayri al islam azallana allah fépp bu ñu ñëwee nag di seetu teraanga ku yëkkati ko ci loo xamante ne nii en dehors de l'islam borom bi dinañu toroxal dinañu wàcc te looloo ñu dal aw lii mooy li am solo waaw kaa yi ñëwee di wax entre kii sax ñu jàpp ne kii bon conférence bi ñu ñëw so woo les autorités ñu ñëw toog au lieu ñu wax ci la situation internationale la vision de l'islam façon thème yooyu nga xamante ne nii moom euh, man moom manuma ci waxtaan <laughs> waaw l'islam et l'islam et l'islam et yooyu moom man moom manuma ko waaw dama waxoon suñu sëriñ radiyallahu mu ne waaw man de kon man tamit de toute façon yooyu manuma ko l'islam et moom <laughs> waaw ay l'islam et l'islam et vision de l'islam ci nangam déedéet l'islam amul ay vision déedéet l'islam ki fi teg l'islam mooy borom samaawaati wal ard asamaan ak suuf mooy borom bindee fii nekkul di jox ay vision déedéet ay actes lay tëral li teg lii bu leen doxee lii jeex na waaw fa man saa fal wa man saa fal yakfur ku mu neex nga wommatu ci li yàlla digle ku mu naqari nag ku mu neex tamit nga seet nga bàyyi ko fi waaye di nga am conséquence bu la ciy fekk loolu mooy l'islam mais ay pas ay vision wala amul vision l'islam day joxe ay jeex na waaw kon yii ñooy am solo lii bu doon ne mooy animer suñu jataay yi jataay yi entre bu ñu wax euh, waxtaanee euh, mbirum nguur geek politique internationale dafa dàq lii mais jàpp nañ ne euh, voilà des complexes en mor yi nga xam nañ ne moom lañu ñu doon ah wala iyaazu ah kon gis nga as-salafu salih radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim voilà ñu gis ne Marwan voilà rahimallahu Marwana voilà mooy lii da koo ñoroon hadis yonent bay sax ne wane ngëneelam tamit waaw yitte woo xam-xam te gouverneur njiit président ministre euh, DG yooyu dalaa war a ñor parce que mooy tax li ñu la gérer loo ma nga wan koo gérer di ci seet borom bi tabaaraka wa taala dëgg dëgg dëgg waaw Allahu akbar waaw